ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wa salaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa naadaa nuuhun rabbahu faqaala rabbi inna ibnii min ahlii wa inna wa'daka al-haqqu wa anta ahkamul haakimiin suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy ñeen fukk bi ak juróom mu ne nag wa naadaa nuuhun sayyidina nuuh alayhi salaatu wassalaam daldi woo rabbahu boroomam tabaaraka wa taala fa qaala mu koy wax nag ba mu koy woo ne ko rabbi i yow sama boroom tabaaraka wa taala inna bni min ahli ah man de sama doom jàngale talab na de te moom nag bokku na ci samay ñoñ la bokku de te yaa ma waxoon ma yeb ci gaal gi ñépp loo xamante ne ñaari peer wa ahlaka ak sama njaboot de léegi nag moom nii nag ci sama njaboot la bokku de wa inna wa'daka te nag sa dige alxaqu mooy li nga xamante ne mooy dëgg de wa anta te yow borom bi tabaaraka wa taala ahkamul haakimiin yow de yaa ki nga xam ne yaa gën xereñ ñi nga xamante ne ñoo yàtte kon nag mooy moom li ko jaaxal mooy borom bi tabaaraka wa taala dana ko woon dina muccal ne dugal wa ahlaka sa ñoñ mooy da koo digoon ne dina leen muccal moom nag Seydina Nuux dafa jàppoon ne kon ñoñam ñi muy wax xam nga ne ne waman aman mooy ay ñoñam ñi nga xam ne moo leen jural boppam waman aman ak ñi nga xam ne ñoo ko gëm te juruleen ñooñ la waxoon ne nga yépp ci gaal gi léegi nag moom li ko jaaxal te diggoon ko ne dina leen muccal waa doomam ji nga xam ne moo ko jur moom moom moom moom rek moom lam na léegi nag loolu moom la comprendre wul woon affaire boobu nag boroom di tabaraka wa taala nag di ko leeral nag nii <coughs> mu ne ko qaala boroom bi ne ko yaa nuuxu ye yow nuux alayhi salaatu wassalaam innahu dëgg-dëgg gis nga sa doom joojale ngay wax laysa min ahlik bokkul ci sa ñoñ mooy man sama ñoñ yi sa ñoñ yi ma doon wax mooy ñoñ yi nga xam ne ñoñu diine ñi nga xam ne ñoo la nangoo gëm ndax mbir mi loolu la mooy nitu yàlla li nga xamante ne yonent nitu yàlla boroom xam-xam dëgg-dëgg xamul doomu li nga xamante ni ñu naan sulb li nga xam ne mooy doomu geño déedéet moom li mu xam mooy doomu spirituel ki nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne moom moo nekk ci yoon wi nekk ci li nga xam ne moom la fi yonent yi alayhimu salaatu wassalaam bàyyoon ak li leen borom bi tabaaraka wa taala teg gis nga ku ci gën nekk yow la ñuy gën a sopp même bu dee ne bokkoo sa ñoom ñoom juruñu la voilà foofu nag la problème mu rëy rëy ci suñu réew yi nga xam ne dañoo jàppu ne mbir yi moom affaire doon donnante la mooy maa jur diw man la ma amoon day dem ci moom directement foofu la problème bi nekk ndax mbiru yàlla moo demewul noonu loolu moom amul ci fenn foo xamante ne nii noonu lañ ko bindee ne daal diw moom ba mu fi jógee doom ja direct mooy loolu jombul mën naa nekk waaye mooy toppalante ko génération bu ñëw ñu ne diw moo fi yoroon la maamam yoroon wala la baayam yoroon léegi ñu koy demee noonu ne addina bi yépp ñoom ñi ñoo ko yor loolu la yàlla masu la def voilà loolu yàlla defu ko. xattaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu génnee àddina kan moo noon xalifaam ay ay ay ay nga xam ne moom moo leen jur comme Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib moo ko doonoon xalifaam wala Seydina Ali mu ko Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu ta pourtant mooy ne direct ñële la ko gën a bokkal moo tax mbir mi loolu la mooy mbir yi nekkul ci loolu te boo seetloo loolu gis nga ko ko loolu moom dafa leer quoi boo seetee mooy comme comme boo gisee même ñi ñuy wax affaire tariqa sax yow da gis ne ñoom xoolal Seydina Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu anhu nga foog ne ba mu fi jógee kan moo nekk xalifaam kan moo doon xalifaam ak kan mooy ki nga xamante ne moom ci boppam di muy dund nee na mooy sama xalifa muy borom ki nga xamante ne mooy borom Jawahirul Maani radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom ni ko bind Seydina Ali Seydina Cheikh Ali Harazim aada nee moom mooy sama xalifa moom la fi sam te pourtant du doomam ne bokkuñu gañe bokkul loo xam ne mooy loo xam ne moom ci moom la jógee ndax amoon nay doom kon mbir mi loolu la mooy affaire bi nekkul loolu nag ñun biñ ko jàppee noonu lu ñu faussé lépp nga xamante ne nii moo tax duñ jàpp mukk ko ne nit naa baax sant neneen noo xamante ne sant yi ñu miin loolu mooy mën naa baax mais jàppul ne moom war naa àgg fu gën a kawe ñeneen ñi alors que loolu lan moo koy wane lan moo ko tere borom bi xanaa nekkul mooy ki nga xam ne moo ne zalika lii de fadlullah mooy gëneelul yàlla la yutihi moo koy jox man yasha ku ko sopp zul fadlil azim mooy boroom gëneel li nga xamante ne nii yaatu gi kon nag Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam nekkul ne moom daa xam ne doom ji yéeféer la woon mu naan boroom bi lu tax nga koy labal déedéet moom dafa jàppoon ne doom ji ci boppam jullit la ndax ma ko koo wan luy wane ne moom weddi ko sauf que li ko ci mooy comme que doomam ji moom gisul ne yéeféer la waaye borom bi waxoon na moom dina rëccal ay njabootam far njabootam doomam ji bokku ci ñoom ba pare daal di daal di alku looloo ko jaaxaloon borom bi nag di ko leeral na ko yaa noox innahu dëgg-dëgg gis nga moom mi xam ne borom bi nga xam ne moo xam nekk moo xam li xam ki nga xamante ne moo nekk dëgg-dëgg jullit ak ki nga xam ne naafiq la buy taxawaalu wan nit ñi lu wuteeg lim doon borom bi moo ko xam jaam ñi ñooñ xamuñu ko kon nag mu ne ko yow noox dëgg-dëgg moom li nga may laaj ay mbiram ne laysa min ko bokkul ci sax alhamdulilah bokkul ci say ñoñ ñi ma doon wax man ñi ma doon wax ci say ñoñ mooy ñi gën ci yow loolu day wan ne gis nga nit amul ne diwéy saa baay diwéy saa maam wala yu buñ fi man di wax naan diw sëtu sëriñ diw la moo tax lu ko neex def ma ne sëtu doomu yonent ko gën a foor fuuf doomu yonent la gina a foor fuuf te yonent moo gën a foor fuuf sa wàllu yu ba ngay wax te doomu dinaa Nuux ngi borom bi da ko alak ba bare ne ko bokkul ci yow kon nag affaire baa ngoo innahu laysa min alik dagg dëgg moom de bokkul ci say ñoñ innahu dëgg-dëgg moom amalun boroom jëf la joo xamante ne nii xayru saalih jëfam yëwanul ta baaxul mooy ndax jëfu biiram yi sàcc baaxul weddi yàllaa fa ne innahu dëgg-dëgg moom amalun moom daa nekk nit koo xamante ne nii ay jëfam ak biiram ak lépp xayru saalih dara baaxu ci fala tasalni maa ngi lay gaartu nag bu ma bu ma laaj maa laysa laka bihi ilm loo xamante ne nii amoo ci xam-xam mooy lii nii li tax mooy ndax borom bi li alak ko mooy moom daa moom xam muy allaamul xuyub xam lépp moo tax Seydina Nuux nag laajul woon ngir bii ngat wala ngir waneen boo protesté non dafa xamul ko jaaxal rek ñu boroom nag ne ko nag bu ma laajati maa lay salaka bi ilmu loo xam ne moo ci xam-xam inni man nag a'iduka maa ngi lay artu an takuna nga bokk minal jaahiliin ci ñi nga xamante ne nii <clears throat> mooy ñi nga xamante ne nii daal xamuñu walla kon loolu la mooy di laaj loo xamante ne mooy concerné wu la ndax boroom bi moo bind jaamam yi di mbugal ku ko soob daal di teg <clears throat> daal di dugal ci yërmandeem ku ko soob voilà léegi nag obligé wul jaam bi moom borom bi il faut muy wax nit ñi lu tax voilà mooy dogalal borom bi sirrul qadar mooy loolu borom bi c'est pas obligé que nit ku ne daalaa koo war a wax ne lii moo tax kii ma def ko lii lii ma tax ko dal kon nag loolu la ne qaala seydinaa nu alayhi salaatu wassalaam ne rabbi yow sama borom inni man kat a'udhu bika maa ngi muslu ci maa maa ngi ñëw ci yow di laqatu di muslu an as'alaka ma laajati ma laysa li bihi ilm loo xamante ne ma xam-xam de wa illaa taghfir li jubur ba bu doon ne danga maa jéggal wa tarham nii daal di may yërëm akun kon de dinaa bokk minal xaasiriina ci ñi nga xam ne ñoo perte qiila suñu borom nee na ñu ne ko nag yaa Nuux e yow Seydina Nuux alayhi salaam ihbit wàccal bi salaamin ci jàmm minnaa ci ñun mooy gaal gi teer na léegi ci al juudi yi fii léegi nag wàccal wa bi salaamin ci jàmm minnaa bu tukkee ñun ci ñun seen boo sa borom wa barakaatin alayk ak ay barke yoo xam ne moom lañ lay defal fii nga wàcc ay barke yoo xam ne du deñ di dotteeku ci sa kaw waaye yu ma la defal wa ala umamin ma ma'ak defal ko xeet yoo xamante ne ay nit ñoo xamante ne nii ñu ngi ànd ak yow de mbooloo yi nga xam ne ñoo gëm te ànd ak yow léegi ñoo ñépp ci barke yoo yore wa umamun te am na rek yeneen xeet yoo xam ne dina ñu fi ñëw sa ginnaaw sanu matium xel séef nañ leen dinañ leen xel séefa daal di daal jox ay bànneex bànneexal leen may leen gudd fa nag ay ay koom-koom ak lu yamasuhum mu daal di leen laal de min naa jóg koy ci ñun borom bi tabaaraka wa taala adaabum bugal moo xamante ne nii alimun bu tar la tilka suñu borom nag jeexal na nettali sayidina Nuh mu ne tilka loole min anbaa'il ghayb nettali boo bee ma la nettali muy nettali bi min anbaa'il ghayb bokk na ci xabaar yi nga xam ne xabaaru kumpa la de nuhiha ilayka ñun dañoo lu koy wax yow sayidina Muhammad alayhi salaatu wa maa kunta ta'lamuha nekkoo ku ko doon xam